mooy lii dafa abaale saddu zari'a mooy tëj buntu mbon mooy ne bu doon ne imaginer bu doon ne nit ñi buñ ne aywa ah diw mii <laughs> moo def nangam rek ñu ne ko ogongo gisoon nañ ko hadis bi bi yonent saa salaam ne woon law yu'tan naas gis nga nit ñi bu ñu leen doon jox bi da'waahum que lu ñu ne aywa lii moo xew rek walla diw moo def lii moo ma def lii rek ñu leen gombo aywa juge bi ne ko aywa jugeel nañ la li nga bëgg aywa loolooy am nañ jël al mu ne kii sama alalam di yor maa ko moom wala diw mii moo rey diw lee sama mbokk wala mooma rek ñu ne aywa nañ ko rey mu ne loolu buñ jox nit ñi di leen wuyu li ñuy woote di ko di ko accuser ci naka woote naan ñoo moom ñoo kii nangam kon de dina am nit ñoo xam ne dinañ woote ne lii alalu jàmbur ak deretu jàmbur waaw ne diw moo rey suñu mbokk alors que waxul dëgg ñu rey waaj sans preuve mooy bu ñu doon laaj preuve da wax lii nag dafa bokk ci sandu zariya sinon bu doon ne ne eh, eh, voilà lii nga leen saa sant ne waaw bon comme que lii la nit mën naa ñëw tuumaal nit rey ko ba pare toog waaw nan ngay xamee ne diwaan ji dëggu na am ak nit koo xam ne dañ koo rayal ah, mbokkam mu ñëw ngir fayu jël revanche waaw. ba pare naan walla waa ji dëgguwul biiram moo loolu yëpp naan nay ci loo loolu dëgguwul ci moom non dara fii kon war nañ koo rey waaw kon nag mu ngi noonu mooy lii sandu dara bu rëy rëy rëy fii non bu tëjul woon buntu yi wax naa la yow gis nga rek buntu yi yonente bi saa saa tëj na ko te teewul ay nit ñoo xamante ne nii dañuy rey ay jullit te ko ci ne ñoom ay yéeféer lañ waaw ay yéeféer lañ parce que seen laa ilaaha illallaah ay jariñu dara waaw nga gis ñuy takfiirante waaw di takfiir nit ñi di leen def ay yéeféer ba pare rey leen xoola li gaa yi defoon <laughs> ko wax jamonoy si rab <laughs> ba mu xewee <laughs> gaa yi fi faatoon ay nit fële ca Sinaay ajjuma imaam bi xutba ci biir jàkka ji gaa yi dóor fa ay bomb yu bëri dañu ko def ñun jàpp nañ ne dañuy jihaad quoi ay deux cents morts ci Sinaay ay jullit yoo xam ne ajjuma lañ doon julli ci laa la ne gis nga nag loolu ku xamul dara ku xamul wala xamoo idéologie xawaari ji ak ñi mel ni ñoom seeni seeni sët seeni taalibeek ña la topp ak ñoom ci idéologie ku xamul loolu yow loolu yow lay jaaxal. gars yi ñoom nii nga dégg ñenn ñi mais ah. ñooy gars ñu ne laa ci Daesh lañ bokkoon dawaa ji nee nañ ci Daesh la bokkoon ñoom ñi ko def. lan la ñu mën a ñëwee rey ñoo xamante ne en plus àjjuma la ñuy julli ma ne nii si nii daal comprendre lu ñu idéologie gaa yi mooy en fait yéen a gis ne ñee julli la mais ñoom def nañ gaa yi ay yéefar bu yàgg même bu dee ne ñu ngi pour ñoom nii nii dee ay jullit yoo ay yéefar lañu nekkatuñu ay jullit te seen beneen dagan loolu nag mooy seen parapluie nga xam ne moo tax mooy seen carte euh, carte blanche. ñu mën a rey ay imaam yuy xutba rey ñoo xamante ne ajju ma leen toog nga dóor bopp ci mosquée bi Allahu akbar deux danga naan laa ilaha illa allah allah nangam nangam parce que jàpp ni bul foog ne gisuñu xadiis yi de ñoo la ko gën a gis fa kayfa tasna'u en tout cas pas mais ñu nekk ca kaw ak ñi nga xam ne ñoo ci xam xam nañ xadiis yi ak ñay ngemb ñenn ñuy dem di def ay attentat ñoom ñoo ko gën a xam ci biir jàkke yi mais sauf que ji bu yées bi ñu yor mooy xawaari ji di takfiir jullit ñi ci ay bakkaar yu mag yu ñu def ne lii bakkaar bu mag la walla ñoom gis nañ ne bu ñuy ñaan au lieu ñu ñaan borom bi dañ naan ci barke diw wala di def ay istighatha nee nañu ci sëriñ diw wala yu diw kon nag loolu def leen yéeféer wal iyaazu billah léegi nag de ce fait seen deret dagan na moom laa la wax ñu ngay doole ji ko am bés bu amee doole day rey gaa yi parce jàpp ne ñii ba ñu defee loolu la seen deret dagan wal iyaazu billah bul foog ne ñoom ñépp réere kayfa tasna'u bi la ilaha illa allah idha ja'at yawm al qiyamah waaw nan ngay def ak laa ilaha illa allah ah bu dee dikk ne ko moom yawmal qiyaam dekkeek moom mu taxaw laa ilaha illa allah bi nooy def ak moom ñu ñëwoon di julli ajjuma ndax suñu borooma ne yaa ayyuhal ladina amanu ida nuudiya lis-salaati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah ñooñu ñëw nga dóor fa bomb tan da ngay jihaad kayfa tasna'u yow mi def loolu nan ngay defat bi laa ilaha illa allah ci kàddu boobu bu taxawee yawmal qiyaam ah nan moom ah yow la ngaa am lay amoo lay waaw te wax naa la ñii ñoo gënoon garaaw ñii nii ngir waaj li def dafa rey ay saxaaba yu bari ba Seydina Usaama jekk ko dem bay kii waaji ne laa ilaaha illallaah mu rey ko mu ñëw yeneen saa salaam mer te moom mooy soppeem di doomu soppeem alxibbu ibnu alxibb teewul yonent ma lay saa salaam mer ba ñëpp gis ne mer mu naan ko ñaanal ma njéggal yonent saa salaam neewu ko ñaanal naa la njéggal non kayfa tasna'u bi la ilaha illa allah idha ja'at bihi yawm al waaw te gis nañ moom bi mu nettalee bi mu nettali moom ci hadis bi ñu génnoon yonent ma lay saa salaam ne ko ah aqataltahu ba'dama qaala laa ilaha illa allah fama zaala yukarriruha alayya hatta tamannaytu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm yeneen tuwaay saa saa dañul naan ma Usaama yow da nga koo faat ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah da nga koo faat ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah da nga koo faat ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah di ko répéteel ba may mébét ne nekkul woon ma nekkoon jullit jamono jooju jamono jooju laay door a nekk jullit waaw te kooku. léegi la def ay ñaawteef ray saxaaba yu bari nekk yéeféer ñu ci ko jaasi mu ne laa ilaha illallah yoneen saa sallam ne kooku waroo koo rek nga ñëw nag fekk ay nit ñu nekk ci biir jàkka di julli àjjuma nga ne leen bóp tër ñoom ñoom ñu faatu wala xaaj bi nga ne da ngay jihaad xam nga ne loolu lépp lu ëndi idéologie xawaar yi nga xamante ne moom laa doon wax ne la gis nga problème mu taqsimu naan ay ay ay ay ay ay ay uluhiyaati rububiyaati nangam ak nàngam mais ci loolu lu jóge lu tax parce que yi dañ ne comme que rububiya comme liñ la ko waxoon même mushrikuuna yi xam nañu ko te loolu waxoon naa la amul fan la mushrikuuna yi amee rububiya <laughs> waxoon nañ la Seydina Yuusuf wax nañu lu leer a arbabun mutafarriqun gars yi ay yàlla yu bari lañu yor te suñu borom nee na wa innahum lakaadibun gis nga yéeféer yi dañuy kàcc seen wax yi du dëgg bu ñu leen acculé amatuñ benn kii yoo xam ne dafa leer mooy fii mu ne dañoo mën a taxaw ne seen yàlla yee fi tabax asamaan mënuñu ko moo tax boo leen ne ku bind asamaan ak suuf bu boobaa dañ daan Allah mais sauf que loolu doon ci boppam dañ koo gëmul waaw ndax bu ñu gëmoon ne yàlla boobu kon doonuñu am saaga yàlla lu tax suñu borom ne wala tasubbu alladina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bi ghayri ilm ne bu leen saaga yéen jullit ñi bu leen di saaga de bu leen bu leen di ŋàññ ñi nga xamante ne ñoom lañuy ñuy jaabu ñoom yéeféer yi ñuy jaam bu yàlla bu ngeen ko def fa yasubullaha ndax bu ngeen ko defee ñu saaga yàlla adwan bi ghayri ilm yow ñoom dinañ la ne gëm nañ yàlla yàlla nañ ne yàllaa bind mbir yoo pare di saa yàllaa bind ba pare di saaga yàlla <laughs> comme nga ne kooku bu la nee man wala in qultahu boo leen waxee wala in sa'altahu wala nga laaj le wala in qultahu man khalaqa samawati wal ard ñu ne yàlla nga mën ne loolu lool parce dañoo amatul woon lu ñu wax mënuñu woon lu dul ne allah mais gëmuñu ko fii sinon kan mooy gëm ne yàllaa bind ba pare di saaga yàlla waaw kon nag affaire yaa ngi noonu mooy loolu noonu nga def ne voilà kon mooy ne ci biir jullit ñi di nga gis ñoo xam ne dañ naan la voilà buñ nee la ay kii dañoo voilà yàlla bind ak yooyu loolu loolu mushrikuuna yi amoon nañ ko nag bala ñuy nekk jullit dëgg il faut uluhiyya gi ñu jàpp ne yàlla kese la ñuy jaamu loolu bañ ne yàllaay suñu borom jullit bu ne yàllaay suñu borom loolu la jàpp ne yàllaay jaam moom moom moom la ñuy jaamu ñoo ànd ar-rububiyya ak al uluhiyya ñoom ñoo ñoom ñoo takkaloo ñoo yem waaw moo tax yonent bay saa saa am na ñoo xam ne ba ñuy tuub da leen mar euh, moom la waxoon jaariya ba xam nga xadiisu jaariya ba ñu ngi ko doon wax keroog ndax riwaay dañu cee bari am na foo xam ne dana ko ci Muwatta imaamu Maalik man rabbu kan mooy sa borom mu joxoon ci asamaan si parce que waxoon nañ la kooku dafa muuma kan mooy sa borom la ko waxa ah? ne ko man maay kan mu ne ko yow yaay ndaw yàlla te wax du ndaw si da koo wax làmmiñam de ndax muuma la woon waaw wan ko langage de signe que ne yow yaay ndaw yàlla moom la ñu traduire ci euh, sahih imam muslim que ne yàlla mu ngi ci asamaan yi ak yi nga xam ne mooy waaye nekk musnadu imam ahmad sunanu imam euh, abu dawuda ak an-nasa'i yu ak yooyu yooyu noonu la ayna mu ne ko fi sama loolu ndaw si moo <laughs> langage de signe la woon parce que moom dafa muuma woon voilà kon mooy ci riwaay imaamu Maalik imaamu Maalik rahimahullah boo doon man rabbu man rabbu kii voilà mooy kan mooy sa borom boogoon nañ la boo ñëwee ci bàmmeel malaaka yi loolu la ñu yeneen saa sala wax la yo man rabbuk kan mooy sa borom la la malaaka yi di toogloo niiw bi laaj la kan mooy sa borom du leen wax man ilaahuka de te ku ne rabbi yàlla doy na mooy boo nee rabbi yàlla mooy kon ilaahuka allah boo nee rabbi allah mooy ilahi allah rabbi sama borom allah mooy kon ki ngay doon jaam mooy yàlla yow très bien ñu jàll ci beneen question duñ la ñëwaat ne la léegi man ilahu mukk duñ la ko laaj ndax benn lañu ar rabb ak ilah benn lañu ci ku dugg ci l'islam ak ah, doy na ah mooy benn division bi bu amee ci ngay mën a jël jullit ñi def leen ay pàcc nekk ay jullit nga ne waaw ñoom am nañ rububiyya walla jàpp nañ yàllaa bind walla moom naan asamaay nag jaamuwuñu ko parce que istighatha yow loo xamante ne nii yow xëccoo la sa boroom xam-xam yi est que mën naa nekk xam manu nekk parce que waa yi de istighatha est ce que dafa ñaan sëriñ bi walla dafa ñaan waliyu bi dëgg la c'est une réalité ku bëgg nier l'évidence que ne loolu am na ñoo xam ne noonu la ñu mel léegi ñaanatuñu yàlla mais ki ñuy ñaan mooy borom xabru bi ñooñu minorité la ñu doo jël minorité boobu nag ne ñépp ñoo xam ne ñooy def loolu noonu la ñu waaw waaw moo tax bi euh, am na benn téere euh, Cheikh Youssouf an-Nabhani doon wax lool naan loolu de façon loolu amul ñépp ñoo xamante ne ñooy euh, ñaan bi di def istighatha mooy di ñaan yàlla mu defal leen mais jaar xool ko ci diw wala diw na mu selle ci moom ak la mu am ci moom mu xool lool defal leen loolu jullit ñëpp walillahi alhamdulilah ñi koy def ñëpp kenn gëmu ci li sëriñ bay def wala wàllu yu bay def ma ne loolu xamaana jamonoom la woon mais jamono ji ma xam man te ku waxal yàlla xam ne lii am na bari am na du ma ne ñooy l'écrasante mais am na ñoo xamante ne nii buñ ñëwee ci sëriñ diw xabru sëriñ diw wala diw ñaanuñu yàlla boroom xabru bi lañuy ñaan loolu moom soit yow dundoog ñoom wala xamoo niñ demee waaye loolu dafa am waaw ñëw naan sëriñ diw may ma nangam xam nga loolu waxoon naa la en général bu dee ko xam xam na ne waxul ne sëriñ bi mooy def yàlla mais même loolu du wax joo xamante ne wax ju jub la ju ñu war di wax même bu dee ne am nañ koy wax loolu du wax ju jub waxoon nañ la bi ñuy gis hadiisu Sayyidina Ibn Abbas bi ko nent bay sasam naan ko yaa gunaan inni u'allimuka kalimaat yow moo ne si maa ngi lay jàngale ay kàddu ihfazillah yahfaz yooyu hadis boobu dana ne kon wa idha sa'alta booy ñaan fas'alillah na nga ñaan yàlla boo ñaan ñaanal yàlla wax ko ñaanal jaar ci nangam ak nangam ak yu mel noonu ñaan ma man dëgg la waxoon na beneen saxaaba bi ñaan ma lu la neex ginnaaw bi nga xam ne ci la ko defaraloon ay euh, euh, waajal comme njàppam mun na ko leen kese murafaqataka fil janna ànd ak yow aljanna waaw mais mu delloo ko ci loo xam ne jaamu yàlla la du moom yonent bi alayhi salaatu salaam di maye ci loo xam ne neexul yàlla mu ne ko a'inni ala nafsika bi kasrati sujuud dimbali ma ci sa bopp ci bari looy sujuud waaw bari looy sujuud di julli kon mooy ñooñu nga xam ne seen aqiida dafa dem ba yàqu ñu jàpp ne sëriñ diw bu jàppul ci mbir yi dara du dox mbiru yàlla yi du dox loolu am na loolu am na moo tax gardeel nit ñi seen aqida moo ëpp solo moo tax façon wax yooyu yëpp yu ñu war a éliminer la waaw parce que saddu zari'a bii ñu gis yonent bi alayhi salaam waxoon ne yow Aïcha bu dul woon ne sa nit ñii ay tuubeen lañu konoon te kon dinaa toj kaaba gi tabaxaat ko ci qawaa'idu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaw ngir préserver ngëm waa Quraysh ñi di dóor a tuub ñun nag dafa gën a yeey suñu jamono ñu préserver jullit ñi seen aqida di leen dugal ci yu mel noonu ba ñu dem jàpp ne Serigne diw moom daanaka mbiru attribut yàlla yeeg yoo xam ne yàlla kese la ñeel ñu koy jox loolu am na ku ko weddi mooy li ma wax sànk am mais loolu daa tax nga ne ñépp ñu koy def ñoo yem déedéet loolu laysa min al insaf loolu bokkul ci li nga xamante mooy objectivité déedéet am na ñu koy def ñu xamal leen leeral leen ne mbir mi du noonu. te fexe buntu boobu nuñ koy tëje waaye manoon di takfiir nit ñi naan walla loolu day wane ne walla kon gaa yi ay yéefér lañu wal iyaazu billah te am ay ulama ulamaul umma yoo xam ne dañoo jàpp ne loolu noonu mën naa ne waaw loo xamante ne nii loolu mën naa ne waaw ulamaul umma waaw léegi ci ngay commencer naan walla ñoom amuñu ko abu euh, euh, euh, uluhiyya léegi ci kaw noonu la ngay jàppe ne walla ay xuburi na lañu ay jaamukat xub xobru lañu kon mooy nee nga jàpp ba pare jël aaya yi nga xam ne suñu borom ci yéeféer yi la ko doon wax nga koy dóor jullit ñi waaw bi jullit ñi bi yéeféer yi naan waaw illa li yuqarribuna ila zulfa nga ñëw dóor ko ay jullit waaw fekk ay jullit dóor leen ko <laughs> waaw xam nga yéeféer dañu ne yonent bi alay saa salaam non c'est que ñun euh, euh, euh, jaamuwuñu leen ah jaamuwuñu kii yi suñu yàlla yi lu dul ñu gin ñoo dajeel jot jege la yàlla bëgg na mag yow ñooñu lan la nga dane maa na'buduhum ñun jaamuwuñu leen est-ce que fii kenn ñëw na ci l'islam bi koo xam ne sëriñ bi danaan la sëriñ bi laay jaamu wax naa la dérive bi léegi am na ñu ko commencé wax mais ñooñu minorité la ñu ndaw lañ waaw ñu ndaw la waaw di wax ay wax yoo xam ne waxu sirk la même bu dee ne dañ naan ñooy ay kilifa waaw tawhid kenn du ko defal nit tawhid kenn du ko defal mbindeef kenn du ko defal mbindeef yàlla lañuy ñuy wéetal kenn du wéetal nit waaw même bu dee yonent la kenn du ko wéetal wéetal dafa am terme yoo xam ne loolu mooy sunna yi boroom xam-xam yi te loolu lañ xam ci l'islam tawxiid tawxiidullah la ñuy wax mais pas tawxiidul abd waaw di wéetal jaam parce que dafa seetlu jaam ak ku man di doon loolu amul léegi nag dégg nga ay dérive ñoo xam ne dañ naan ay kilifa lañ di waxe noonu bañ a leen topp ñenn ñi commencé di waxe ni ñoom loolu seen dérive bi bopp la tayal na ko borom bi effacé nu mu gën a gaal waaw léegi yow ñëwee yéeféer lañ ne woon waa na'buduhum mooy asnaam yi ñun jaamuwuñu leen julli ñi kañ nga fi gis ku taxaw naan ah a Cheikh Abdul Qadir al-Jilani dañu koy jaamu ko gis ah a Cheikh dañ koy jaamu maa na'buduhum la ñuy dañ naan kii dañ koo topp ngir ñu wane lañu jegeel ñu yóbbu ñu teg ñu ci loxo yonent bi alayhi salaatu salaam moo la dina xam yoon wi am na lu ko borom bi defal ay ràññee yu ko defal ñu ànd ak moom soobu ci yoon wi mu jaar ngir mu teg ñu moom fa ci loxo yonent bi alayhi salaatu mais pas ñu koy jàpp léegi nan nga mën a jële aaya yuy wax leen ca suuratu Zumar ñun jaamuwuñ leen yéefar yi di wax loolu nga jël ko jox ko ay jullit daaj ko ci jullit ñi waaw waaw loolu ay dérive yu mel noonu mooy indi yu mel nii ndax lu noonu boo defee loolu lépp lan ni rek kay mooy bu ma amee kàttan dañ leen di faat parce que damuhum xalaal seen deret daal dinay dagal looloo taxoon gaa yi ñëwoon ca mosquée boobu la ca Sunaay ak yeneen sori xaw ma foofu gis ñaata mosquée ñaata kii lañ faat même en Syrie ñoom ak Cheikh rahimahullah wa euh, rahimahullah euh, Saïd Ramadan al-Bouti yi noonu la ko gaa yi ñu mel noonu ko faat ci jàkkaam muy julli muy muy muy jàngale di jàngale nii gaa yi faat ko waaw ñëw dóor benn bombu saay foofu kii ñam doon jàngal yooyu comme dars nii comme lañ koy gisa mbir yaa matta yooyu dars ñépp toog yooyu yi nga xam ne sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaabaan yi loolu la doon waaye comme que loolu taxul mu faatu waajee ñëw man maa gis image yi nii Al jamono jooju waa ji ñëw ba tiim ko dóor ko bal ci bopp wal iyaadu billah pistolet tël ba pare ñu génn nag ah nga dégg gaa yi jàpp ne ñoom ñu ngi jihaad ban jihaad ndax dañoo jàpp ne sawaay dañ lay def yéeféer d'abord te loolu bokk na ci loolu mooy idée xawaari ji te mu ngi jóge ci ay division yu mel noonu jàpp jullit ñi dinañ diviser naan voilà dafa am jullit ñoo xamante ne nii ñoom nekkatuñu ko parce que lan voilà ñoom keneen la ñuy jaamu te yow lan nga jàpp jàmm parce que nee na moom buy ñaan danaan borom bi may ma ci barkey diw loolu tax na mu nekk jaamu ah borom bi maa ngi lay ñaan nga defal ma lii xool ma diw pineet tut xoolal ma ah ci diw rek defal ma lii te borom bi yonente ma saa saa bu gisoon nañ xadis boobu ne xanaa xamu ngeen mooy bi kii naan <laughs> doomu Seydina Sa'd bi ne gis nañ ko ci Riyad bi que ne Seydina Sa'd raa dafa gis ne am na euh, fadlan dafa ci ñi nga xamante ne ala man duna na ma lay saa saa ne ko hal turzaquna ndax duñu leen wërsëgale ah di leen tawal di leen wërsëgal lu dul illa bi du'afaikum lu dul jaare ko ci ñi nga xamante ne nii. ñooy seen way néew ji doole yi gisoon nañu waaw mooy ci ñoom la borom bi di xool ngir daal di leen wërsëgal seenu wërsëg ci ñoom la ko jaarale mooy budul woon seen xaal yeeg yooyu yéen doonu leen woon wërsëgal yu am ñoo xam ne borom xam-xam yoo xam ne loolu lañ gis ne lii day wane ne loolu man naa nekk waaw te loolu ci xel bi rek nga ne man diw moo ma dina xam monsieur le président walillahi al-masalu a'la ndax conseiller la tous les jours mu gis ko man nag bëgg naa fa pourtant nee na ku ko bëgg rek am na numéro boo xam ne ci ngay woote di ko jot wala ba nga koo jot nga bàyyi fa sa sa sa sa sa ah, sa message après dina la mais comme que population dañoo bari ñu bari yëpp ñu bari dootu ko mën a kii alors que nga xam ne ah diw ma fa nekk di ko gis tous les jours nekk conseiller mais est bu ma ko waxee te xam naa ko ne ko mais sëñ bi président moom doo ma waxal mu utal ma doo ma fa utal audience loolu est-ce loolu tax na. ñu ne sa waay day jaamu diw moomu moom lay diw moom lay jaamu déedéet mooy intermédiaire kese la ko rek ngir mu accéder ci président wala laay masalu àlla wala yu bi wala borom xam-xam bi wala nangam bi yoo c'est pareil waaw bu ñu dàqee ne te xam ne am nay dérive yeneen yoo xam ne ñooñu moom amuñu pour ñoom amul benn intermédiaire moom la loolu wax naa la minorité la waaw kon loolu nan nga ci mën a faati ay nit def leen ay yéefér après taxaw de rey tawhidul uluhiyya wala rububiyya ñoom am nañ ko waaye uluhiyya nag amuñ boobu la yonent yi alayhi salaam indi te loolu dëgg bi mooy rububiyya ak ubu ak uluhiyya benn lañ waaw waaw moo yu bari sëy naa yonent bi alayhi salaam noonu bi ñëwee Firawna ne ko wa maa rabbukuma yaa Muusaa <laughs> mais kan mooy seen borom yow Muusa ah bu doon ne moom xamoon na ne yàlla boobu am na tawhidu rububiyya yéeféer yi am nañu ko lu Firawna naan wa maa rabbuka yaa Muusa danan ko maa ilaahuka yaa Muusa loolu kay moo gën a kay wala déet kon nag mu ngi doon <laughs> mana na Firawna dafa réer ko wa maa rabbuka <laughs> yaa Muusa <laughs> waaw waaw kon mooy loolu lépp lan lay wax ah que ne loolu ay yooyu amul loolu yëpp amul benn la kon loolu lu am am solo la kon nag <laughs> hein loolu lu am am solo kon loolu amul benn différence loolu amul benn différence wallah waaw wama rabbukuma wama rabbukuma ya Muusa kan mooy borom yow Muusa <laughs> yow Haaruna mii nga àndal kan mooy seen borom léegi ndax rabbu xam na ne kon kii ndax sinon ñoom ay Osiris ak amoon raaw ak ñoom nangam ak nangam ñoom lañ doon ba ñoom lañ doon jaamoon ah. <laughs> bu doon ne amoon na lool da bu ñëwee naan ko kon ko lool moom wama ilaahuka déedéet Seydina Muusaa tontu ko ca tontoobee ca suuratu Taaha kon nag mu ngi noonu quoi hein ah kon loolu lu jara bàyyi xel la kon loolu lu jara jara jara jara bàyyi xel la waaw léegi kon <laughs> euh, loolu moo di dee yu xawaari bi mais te commencé wul léegi Seydina Ali ci boppam gaa yi ko rey la lañ jàppoon dañoon yéefér <laughs> eh, in kaana Ali ibn Abi Talib mooy yéefér allah kon de jullit amul ci kaw suuf <laughs> noo jullit masu am <laughs> jullit noo masu am waaw wallahi jullit hein masu am seyna la xawaari ji ne moom yéeféer la seyna Muawiya yéeféer la ndax loolu la def jël aaya yi di ci jël lu leen neex wëllif yeneen aaya di ko dóor way gëm yàlla yi ba noonu lañ faate Seydina Ali ibn Abi Talib fekk muy wax nit ñi ñu julli fajar di leen di leen di leen yee waa ji dóor ko jaasi ci bopp ñu naa rey Seydina Muawiya mu ricc <laughs> wal iyaazu billaah diri yooyu ba léegi moo tax xawaari yi dafa am ba léegi waaw moo tax lu jar a bàyyi xel la du lu tuuti de bakkan dafa foor sa borom ba fa kayfa tasna ay waay kayfa tasna bi laa ilaha illa allah waaw nooy def ak laa ilaha illa allah ah ah ida jaa bihi yow ida jaat yawm al qiyama waaw nooy def ak